أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw suñu bindu fanweer ak juróom-ñett ci firib téere Laxdari mu tolloog tàmbale ma ci suñu ñetteelu xaaj ñetteeleelu xaaj ci téere ndax téere bi waxoon nañ leen ñetti xaaj la muqaddima ak lu wàllu ci wàllu laab ak lu aju ci wàllu julli julli nag borom téere bi muy commencé ci lu aju ci wàllu wax waxtu julli waxtu julli dafa nekk loo xamante ni képp koo xamante ni jullit la danga war a xam waxtu julli yi ndax julli sàrt la ci ci waru julli nekk tamit sàrt ci wéru julli ndax pour sa julli pour julli war na il faut waxtu bi dugg pour julli tamit il faut que ko waxtu bi moo tax kon bu waxtu bu nekk si ci si julli juróom yi julli bu nekk julli bu nekk si julli juróom yi war ngaa xam waxtoom loolu moo tax boroom téere bi daal di tàmbali daal tàmbalee ci xamal ni waxtu julli yi moo tax mu ni faslun ak ji tàqale wax la fil awqaati ci waxtu ci waxtu yi kon mun awqaatu salaati waxtu julli yi diñ ko waxee dafa séddalikoo ci ñaari xaaj waxtu boo xamante ni mooy waxtu aada waxtu am waxtu joxe boo boo ci waxtu boobu muy def na julli bi comme niñ la ko sante niñ la ko diggee joxe nga ko niñ la ko sante am na waxtu xamante ni moo tudd waxtu xadaa mooy waxtu fay waxtu am tamit boo si jullee dañ naa la loolu fay la wax ne comme amoon bor nga war koo def defoo ko ba ko war a daal di jàll day fay waaw bor la booy fay dégg bu dee waxtul bi li nga xam te moom waxtu adaa mooy ko xam te ci waxtoom direct nii kooku day séddale ko am na waxtu ixtiyaar yi waxtu xam moom la borom xam-xam yi tànn ñun waxtu bi gën xam te boo si jullee rek defee nga ko ñun gënee loolu tuddee waxtu waxtu ixtiyaar yi mu am tamit waxtu boo xamante ne woon tuddee waxtu daruur yi waxtu daruur yi mooy waxtu bi nga xamante ni dañ koo jagal borom ngant yi xamante ñi am ngant la pour ñu am ngant mën bu ñàkk borom téere bi dina ñëw incha allah leeral ñu yooyu benn bu si nekk si julli bu nekk ak waxtoo fi mu commencé fu mu yem moo tax borom moo tax borom téere bi daan ni faslun fil awqaati al waqtu al muxtaaru lizuhri min zawali shamsi ila axiri al qaamati faslun fil awqaati al waqtu al muxtaaru lizuhri min zawali shamsi ila axiri al qaama mu ni faslun aji tàqale wax la fil awqaati ci waxtu julli yi al waqtul muxtaar waxtu bi ñu tànn li zuhri ñee tisbaar min zawali shamsi mu bàyyi ko si jëngu jant bi ila axiri qaamati ba si mujjanteelu taxawaay bi faslun aji tàqale wax la fil awqaati ci waxtu yi al waqtul muxtaar waxtu bi ñu tànn li zuhri ñee tisbaar min zawali shamsi mu bàyyi ko si jëngu jant bi ila axiri qaamati ba si mujjanteelu taxawaay bi mu ni tisbaar waxtu bi nga xam ne moom lañ tànn pour nit ki mën see julli tisbaar waxtu boobu mu ngi mu ngi mu ngi tàmbalee bu jant bi jengee bu jant bi jengee moom mooy ay booru une heure yooyu da ngay gis jant bi day nekk digg asamaan si xamante ne loo teg du am takkandeer wala bu am takkandeer takkandeer bu tuuti lay am comme comme takkandeer bi nga xamante ne ànd ak jengu jant bi dégg nga takkandeer day am takkandeer bu tuuti lay doon moo lañuy wax zillu zawaar mu ngi gis saa léegi takkandeer nag bu jant bi di di gën di dem pour so dañuy gis ne takkandeer da ngay takk sa takkandeer loolu taxaw. day commencé di yok foofu noonu nag loolu mooy sunu foofu la euh, tisbaar di commencé bu tax ni yok yokk dina dem ila axiri qaam ba si mujjantal taxawaay euh, mujjantal taxawaay moom bu ñu dem ba xam ne loolu boo tegee lool lool loo teg mok takk ni am ñooy tolloo misaal boo sampoon bant bant bi mook ker gi mook keram ñooy tolloo soobaa foofu noonu nag foofu la tisbaar yam dégg moo tax mu Ah, awqaatu salaati zuhr tisbaar waxtu muxtaar ah, waxtu bi taa ñeel tisbaar mu ngi tàmbalee si jàngu jant bi ba si mu jënteelu taxawaay bi ñun di la tabla bii ni tabla bii boo xoolee dañuy gis ni jant baa ngi noonu jant bi day dem bu jant bi jant bi bu ñëwee ba fii boo xoolee ay booru une yooyu la jant bi de agsi fii pour so léegi jant bi ay booru une yooyu boo xoolee bu jant bi agsi ci digg nekk ci digg asamaan si dañuy gis sooba loo tegati loo teg rek dañuy gis ni loolu day commencé am ker yenn gis pensa day am lu ñuy wax zillu zawal bu jant bi mu ànd ak jéngu jant bi ker bu ndaw la loolu moo tax ma ma defal la cet bi nga gis ko ni pour genre misaal xamante ni bu jant bi tax ndax loolu nee nañ nekkul dëkk yëpp lay am te nekkul ci bépp jamono lay am ker boobu noonu léegi ker boobu dañu doo koy waale boo génnee ker boobu noonu ker boobu xam nga ne si digg boo génnee ker boobu lu si dooleekuwaat rek foofu noonu fa la ci sibaat di commencé léegi bu demee ba xamante ni comme comme li xamante ni mooy ker bi bu ker bi yokkee yokk du yokk ba nga xamante ni ker bi tey ko nattoon tey moog moog lii nii ñoom ñaar ñoo toll bu lii nekkee un mètre lii lii boo nattee boo commencé fii fii lu bëri lu commencé lii lu boo ko nattee bu mat un mètre soo baa xamal ni tisbaar waxtoom jeex na noonu lañ koy xamee ci ker gi dégg kon waxtu bi pour nga xam ko mooy bu demee ba nga samp dara loolu su weesoo keru kerul digg bëccëg su weesoo ker weesoo keru bi bu weesu génne bi ci yokkuwaat na ker boobu bu demee ba tolloog euh, li taxaw rek xamal foofu la yam donc en même temps tamit ma wax la ni tàkkusaan foofu lay commencé fi tisbaar yam fa la waxtu di commencé loolu tamit nga xamaale ko kon loolu moo tax ñu indi la ñu indi la lii nii di la ko di ko wan pour exemple pour nga mën koo xam dégg nga ko kon boo xoolee bu baax rek dinga dinga di dégg bu baax a baax lu mu bëgg leeral foofu ba léegi borom téere mu ngi ñëw ci waxtu tàkkusaan waxtu tàkkusaan nag wax naa la léegi ni fi tisbaar yam fa la tàkkusaan commencé te mooy buñ demee ba ba samp rek moo keram ñooy tolloo foofu la waxtu tàkkusaan commencé dégg moo tax man wal wal muxtaaru lil asri min al qaamati ila al isfiraari wal muxtaar waxtu biñ tànn lil asri ñeel tàkkusaan min al qaamati mu ngi ko ci taxawaay bi ilal isfiraari ba ci gel gi gel gi mooy bu ñu demee ba xam ne tey jant bi day zone xam jant fu mu tàppe moo xam suuf la wala miir la da ngay gis loolu daal di am ay zone fu jant bi tàppee da gis foofu daal di am ay zone loolu noonu nag loolu loolu foofu la ñu wax ni fa la tàkkusaan muxtaaru tàkkusaan yem waxtu bi ñu tànn pour julli tàkkusaan foofu la yem donc mm, loolu noonu bu ba jul ba ci tax ay booru ay booru six heures près saa cinq heures demi jëm six heures côté point ça boo xoolee di ko ci di nga ko ci seetlu di nga seetlu ni jant bi day mel ni lu zone nga gis ni miir bi da nga gis miir yi ay zone zone da nga koy gis miir yi mel ni lu zone loolu lañ tuddee spirale mooy lu gel mooy lu zone loolu noonu nag foofu la waxtu muxtaaru takusaan daal di yem dégg nga ko moo tax wala muxtaar waxtu bi ñu la lil asri ñeel takusaan ñeel qaamati mu bàyyi ko ci qaama bi mooy ci taxawaay bi ilal spirale ba ci gel gi moo tax moo tax ñun la jadwal bi waxtu tax waxtu jul waxtu tax sam waxtu biñ tànn mu ngi tàmbalee ci gerub ci taxawaay bi ba ci gerub jant bi ñëw ba léegi ci waxtu lor yi wax nañ la julli bu nekk day am waxtu muxtaar julli bu nekk xam day am waxtu lor waxtu lor wax nañ la ni mooy waxtu yi nga xamante ni moom lañ jagal boroom ngant yi pour ñoom ñu siy julli ndax ku amul ngant ku nekk faa bu jul julli faa waxtu muxtaar bi duggee rek war ngaa gaaw daal di julli doo ko yeexee waxtu daruuri bi nag waxtu daruuri moom bu dee tisbaar la mu ngi mu ngi tàmbalee ci xaama bi xaama bi mooy fi ñu wax ni fa la bi yam foofu la daruuri tisbaar commencé waxtu daruuri am ba ci soowu jant bi dégg nga fi ñu la wax tisbaar fa la yem foofu lay commencé soowu jant bi bu dee taxusaan la waxtu daruya mu ngi commencé isfiraar mooy ci gelu jant bi buñ la fu ñu la wax ne fa la taxusaan yam foofu lay commencé ba ci ba ba jant bi so xoola bi ñu la indil dina la gën a leeral loolu waxtu waxtu tisbaaru waxtu taxusaan bi waxtu buñ buñ tànn ñeel ñeel tisbaar di nga gis ni waxtu bi ñu tànn ñeenti tisbaar mu ngi commencé si si jàngu jant bi ba ci taxawaay bu njëkk bi bu dee waxtu bi ñu tànn ñeel taxusaan moom mu ngi commencé ci taxawaay bu njëkk bi fi tisbaar bi yem ba ci isfira ba ci gelu jant bi dégg nga bu dee waxtu daruuri bu tisbaar mu ngi commencé ci xaama bu njëkk mooy fi tisbaar bi yem ba ci keroog jant bi di so bu dee waxtu daruri takkusaan tamit daruri takkusaan moom muy commencé ci spiral bi ci gëru jant bi mooy fi takkusaan bi yam ba keroog jant bi di so yi nag boo ko xoolee bu baax dégluwaat ko toppaat ko yaakaar naa ni waxtu julli yi moom dina la leer bu baax a baax ñu yem foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi